gars yi naan mais lii sawaay sawaay sawaay est-ce que il n'est pas en train de faire de la récupération là bi mu gisee tubaab yi ñu man la kan la parce xamul dara parce que xamul dara système d'allocation familiale dafa mas a am ci l'islam jamonoy yi te ñoom ci yonent bi saa saam lañ ko jëlee mooy lii yonent bi saa saam bi def allocation yi bu ñëwee mooy alal yi nga xam dañ koy jël di ko dimbalee way ñàkk ñi ak ñi nga xamante ne nii ñoom gis gis na ni ñi am nañ aajo mais bi ñu am aajo kese te loolu moo doon xikma yi suñu borom daal di ne wal mu'allafati quluuba quluuba bi muy séddale li nga xamante ne mooy zakat borom bi tabaaraka wa taala moom bi mu koy séddale mais c'était ça quoi <laughs> c'était pour ça innama as-sadaqatu lil fuqara wal masakin ilayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqaab wal ghaarimiina wa fi sabiilillahi wa ibni sabiili fariidatan min Allah wallahu aliimun hakiim borom bi bi mu koy séddale da cee boole ñoom mu ne innama sadaqaat dëgg-dëgg gis nga zakat yii ñuy dajale di ko collecté war koo joxe ñii wax ko moom lil fuqaraa ngir way ñàkk ñi nga xam ne dañoo dem ba seen colonne vertébrale yi daanaka mënatu la taxaw ndax ñàkk waaw. wal masaakiin ak ñi nga xam ne ay miskin lañ am nañu dara lu ñuy jàpp alhamdulillah lu ñuy am waaye loolu da leen a doyut mu ne ñooñu ñooy deuxième position wal aminiina wala ak ñi nga xam ne ñoo ciy liggéey waaw doo ñëw ñaqloo nit ba pare naan ko ah bon ah ah fi sabilillah alors alors vas-y ah, boo ko liggéey loowee balaa ñaqama fenn na nga fay wal amilina alayha borom bi moom zakat di ko di ko séddale fàttawul ñi nga xam ne ñooy liggéey les collecteurs de zakat et les distributeurs de zakat nee na noonu na leen ci jox man maa ko décréter man borom bi maa ko wax waaw wal mu'allafati qulubuhum ak ñi nga xamante ne al mu'allafati qulubuhum ñi nga xam ne dañ leen di jox ngir eh, daal di seen xol ci l'islam bi ñu dugg te dëgëru guñ ci lool wa riqab ak ñi nga xam ne dañoo nekk ci muumu jaam bu ngeen ma mënee jël zakat yi jox leen fay leen ci ñu libéré wu def leen ko wala koo xam ne daa nekk ci euh, daa nekk ci mukaataba wax nag ki nga xam ne moo ko moom ngir mu libéré ko mu ne ko ah man nag un milliard ngay joxe mais dañ koy échelonné dañ koy daggaate ci at ci ay at. weer wu nekk nga joxe lii yéen zakat bu wéen gisee loo xamante ne man ngeen ko jox ko waa bu matal wala boog lu ko jege jël leen ngeen defal ko ñooñee mooy ñi nga xam dañoo nekk dans le besoin dans la nécessité wal gharimina nga xam ne bor yi da a da leen a waaw dañoo yor ay bor ba bor yi noot leen loolu buñ ne non non non non dof dof ñoom ñëw di contracté comme ça après ñu foog ne dinañ leen dimbali non dimbali wu ma leen non yow yow yaa xam wala anta a'lam amillah yow yaa xam wala yàlla ah borom bi nekk ñooñu ci leen wa fi ak ñi nga xam ne dañoo nekk ci yoonu yàlla di jihaad ñooñu bu leen leen fàtte de waaw bu leen leen fàtte bu leen leen fàtte wabni sabil ak doomu yoon koo xam ne dafa tukki dumuranke de réew de gox ba mu ñëw ci goxu jullit ñi même bu dee fam ne am na ko waaye alalam jooju jariñu ko dara ndax mu ngi fii te jotul ci man see jot tumuranke ci réew mi kooku bu leen ko fàtte kon nga gis lii nii mooy moo doon sens de la zakat xool les priorités xam nga borom bi fii am na ñoo xam ne tudd leen al aghniya est-ce que daax ngeen jox leen non ñoom ci seen bopp ñooy joxe kon loolu mooy lan mooy dans une société correcte et normale et musulmane mooy ñi nga xam ne ñoom la yàlla joxu koom dañoo war a nekk def contribution nationale dañoo war a contribuer pour daal équilibre mën a am ci biir société bi entre ñi yor koom gi ak ñi nga xam ne way ñàkk lañ loolu nag distribution boobu bu équitableul rek ay frustration day am waaye it l'islam waxul ne nañ leen nekk ci le riche comme la ancien président français boobu nga xamante ne nii moom doon wax naan je vais saigner les riches <laughs> waaw tey laay naccal bu ngeen ma falee dinaa naccal riches yi dinaa leen necc bañ ni ñuy wayow muytu seen deret yi laay def dinaa leen saigner ñu xam wal iyaazu billah comme ni waa ji di saigner bennum xar ren di ko deret yi sotteeku noonu laay def riches yi bañ bañ necc leen bañ jeex loolu nag du l'islam l'islam cent yu nekk deux virgule wala nga ne mille yu nekk vingt cinq loolu la papa pël bu amee leneen lañ ci teg attention parce que am na loo xam ne lu am solo te loolu l'islam neewul loolu amul de ginnaaw zakat yi lii moo ci wax mais buñ demee problème am problème économie ak yoo xamante ne nii dañ koo war a résoudre te il faut ñu am alal bu boobaa l'islam dàqul nguur gi ñu xool ñi nga xamante ne am nañuy largesse am nañu ay am-am yu bari am nañuy koom mu xool loo xamante ne nii ñoom dañ ci contribuer ngir ñu mën a fatt loolee ngir ñu mën a doxal loolee lool lool lool islam bañu ko ah voilà voilà <laughs> kon loolu am am solo la léegi mooy alal yooyu noonu kon allocation yooyu ñu doon joxe d'où la création de diwaan waaw ah, paa di diiwaan mooy loo xam dañ ko doon dañuy recenser ñëpp xam ñëpp Seydina Omar radiyallahu anhu tegoon di joxe allocation yi waaw ki <laughs> jox <laughs> di attribuer Seydina al-Hasan ak Seydina al-Husayn loo xam ne moo ëpp li muy attribuer doom ji li Seydina Ibn Omar radiyallahu anhu Seydina Ibn Omar ne ko mais bàyyi <laughs> mooy da doon laaj quoi man de. Euh, comprendre naa te nangu naa ñoom ñaar ñi seen baay Seydina Ali ibn Abi Talib asadullahi al-ghalib li ñu koy jox loolu moom xam naa ko te nangu naa ko te xam naa ne noonu lay demee waaye ñoom ñaar ñi dafaa gis ne ñoom liñ leen di attribuer ci allocation yi ni mu ëpp fuuf man liñ may jox naa war dafa ah waaw parce que xam nga lu tax parce que seen baay moom la boo biroon a jege yonent way saa saa ko sa bàyyi yow waaye ci wàllu kan moo xaraabatu rasulillah bu dee xaraaba bàyyi seen bàyyi dina jege sa bàyyi yonent bi alayhi salaatu salaam te ñoom ñaar ñoo gën a ñoo la gën a jege yonent way saa saa ah daa wax na mbiri day nekk rek ci wàllu ah parce que imagine nga tu imagine bu doon tey dañ naan le fils de l'empereur quand parce que Seydina Omar li doon taxawee moo raw ay président yi ah waaw le fils de l'empereur le fils du roi mu ñëw gis roi bi di jox keneen koo xam ne euh, bokk du bokkul ci famille ci roi yum wala ci empereur euh, l'empereur gi amul mais bu koy jox lu ëpp lu muy jox moom doomu boppam doom di naan ko mais bàyyi lu tax mu ne parce que moom moo la gën a jege Yonent bi sallallahu alayhi wasallam te moom la Yonent bi sallallahu Hasan ak Husayn la gënoon a sopp ka yow mi nag balance bi foofu la <laughs> loolu moo tax ñoom ma leen di jox lu fuuf loo ngay am yow. di Abdallah ibn Umar mi wax ak moom ibn al-Khattab radiyallahu anhuma wa ardaahuma mooy ay allocation la ñoom yoo xam ne dañ ko doon définir selon loolu waaw selon nit ki duggam ci l'islam ak jaloore yi mu def ah as-sabiquna al-awwalun comme ni leen alquran ragalee ñooñu lay teg ak tamit selon nit ñi seen besoin seenu ñàkk ak seenu woomal waaw moo tax ñépp doon am mais nag bu dee daa am jamono yoo xam ne ay alal yoo xam ne dafa ñëw matewul ñépp bu boobaa mënuñoo ñëw il est impensable ñu naan nañ ko jox ñépp daa mën a nekk yeneen tuwaay saa saa nag loolu la woon moo tax léeg-léeg alal yi day ñëw mu jox ñi du mën a jox ñépp ndax manu a daje ak alal ji ndax manu leen a daje. mu xool les sens des priorités ñi nga xam ne gis na le soit ñoo gën a ñàkk wala gis na lii mu wax ay nit ñoo xam ne même bu dee ñàkkuñu mais ci mu'allafatu qulubuhum yi lañ bokk ñi nga xam ne yonent may sasam da leen di jox ngir ñu bañ a délaisser l'islam ngir ñu bañ a wax wax yoo xamante ne nii mën na leen a indil ak kéefir wala yu mel noonu wala ñu bàyyi l'islam parce que diine ñu ñàkk xamuñu ko gis nga noonu yonent may sasam doon doxale siyaasa la tudd mooy xool nan ngay doxaleek nit ñi ci doxalan bu rafet loolu nag suñu doomu jamono ñu bari xamuñu loolu waaw mais sauf que ñi nga xam ne ñoo koy def référé ci yonent bari saa saa te loolu taxul leen a jóg loolu tamit di que ça soit clair <laughs> waaw mooy da gis ñoo xam ne dañuy jël di jox ñenn mais da ngay xam ne ñun ñu ñuy jox c'est c'est pour des leur couleur politique et c'est c'est des dons alalu nguur gi ngay jël di ko séddale jël ay domaine suuf waaw jël ko jox ko sëriñ diw jëli ko ci loxo ñoo xamante ne nii ay pël yu fa doon sàmme seeni domaine la wax ñoo ay nomades lañ seen seen gëléem seen kii bopp seen nag yi foofu lañ doon sàmm nga ñëw jëlut décret parce que je suis le président de la république ah daal di dagg ne léegi jox naa ko sëriñ diw wala iyaazu billah matoon li mu doon daa waroon a wax ne ah lii de même bu dee nguur geeg ko jox wala président wa ko jox mu ne gis naa ci ah. président loolu xaw ma waxoon noonu waaye dégg naa ñoo xam ne dañ doon wax lii mu def enquête am moom am na yenn sëriñ am nañ possibilité am ñu ñu fa yónni ñu xoolal leen li xew waaw kenn ngi lu leen la yëg li xew ci réew mi waaw foo dégg ñu am noo yëgu ko ma ne loolu waxi tappale la laa wax ak waxu bëgg koo sa euh, euh, sàng rek malaanum kii laay moo la gën a yëg xew ay noppam a ngi ci nguur gi ñu nguur gi ñu bari ay taalibeem lañu président bu bëggee gis saa bu ko bëggee gis gis ko saa bu ko bëggee jot jot ko moo gën a xam li xew ay nekk fi noo boobu yëgul li xew moo moom kay dali dañuy sélectionné ci lan la wax lu ñu wax loolu kese wala yaa billah te li kantaa ñu ngay sonn yooyu seen yoon naw ci fekk seen affaire a ngi baax foo leen dégg ñu wax mooy nguur gi lañ bëgg a basculer nguur gee waaj wadd mais bu nguur gi di tooñ nit di duma nit ñi di tëj nit doo leen dégg tilka idan qismatun diza wallahi loolu mooy ak ak séddale ak ak ak taxawaay boo xamante ne bu dëng la bu bu ñuy duma nii doo wax askan bi bu askan wi jéngoo dal ci nguur bi ba nguur nga waaj a nga ne dialogue national nañ wootee jàmm nangam convoqué gaa yi ak di leen woowa di leen sermoné di jaay ne yow yaay kilifa yow yaay kilifa doo dara wal iyaazu billah waaw te loolu kesee xaw suñum réew loolu kesee fa xaw léegi nag loolu dafa leer quoi léegi nag képp koo xam ne continuer ci ñu lay nax ñoonu ñu mel noonu nag di la nax ci seen cérémonie yi nga xam ne wala ñuy organiser ngir rek ba gën leen a am bu ngeen génn ci seen kii ñu at mi yëpp ñu dóor ko ay organi ay ay ay ay xew-xew ay xew yu ñu dóor tout le nekk ci seen mbir seen mbiru famille ngir muy gën a jóg kantaa yéen leen metti yundu gi cher hôpitaux yoo xam ne manoo ci faju dara manu ngeen ko dara ngeen di lu ngeen jot am sax gën joxaat leen ko bu ngeen nee ci problème faalewuñ leen léegi kooku àddina bi yir nga fi nga nekk ñu jàpp la doom tëj ko kasu mu nekk fi ku ko tëj mu koy accueillir di ko wax lu neex di ko teg di ko def lu nekk te nee nga yow kooku wala benn cousin wam wala benn frère am mooy si sëriñ te ñoom ñépp a ngi te yëg nañu bari ñoo la gën yëg ni gaa yi ñu ngi ci kaso yi ñoo xamante ne defuñu dara bu ñu fa ñëwee duñ ci wax ak ñoom waaw dañ koy tagg mu defal leen ay mbir ñu naan moom lañ koy xoole moo ñu fi defal lii nangam waaw léegi yow mi naan yow yaay taalibey kook yow doo yeewu yow kii après mu ne kii moo ne le moo lay res àllaaxira yow addina bi yaa ngi fi fi nga xam ne moom am na fi as pouvoir sax ndax président bi saa bu ko bëggee wax ak moom wax ak moom fii da koy accueillir saa su ne bu ko neexee yow sa njaboot sa doomu bopp nekk ci kaso bi ci loo xam ne tooñ la mu yëg ko ak ñeneen doomu réew mi du ci wax saabu bu dajeeg moom du ci wax nga gis loolu te mu ñëwee ñaanal ko ne ko yàlla nga fi nekk yàlla nga fi gën a nekk nangam yow léegi léegi yow loolu yàlla wanu ko ngir say bët nga umbi ko tamit xam ne mais yow yow mais yaa yow yow yow nit nga comment tu peux continuer à être ce point quand di lech botu façon nit ñu mel nii parce que seen maamay diw ah c'est ça wal iyaazu billah léegi boo xamee loolu continuer ñu nax la mais sa affaire bopp la demal lu continuer am na yoo xam boo la ko wax ñu lay mere te pourtant c'est une évidence addina bii mën a loola dara te mën naa wax ak tëj sa doom tout le temps mu mën ko saa ko bëggee gis-gis ko waxoog moom du wax ak moom ci loolu kooku moo na le alaaxira jox ma maa la resal aj sa addina sa alaaxira nga gëm ko di ko jox sa alal ga nga xamante ne nii borom bi nee na limanil mulkul yow lillahil waahidil qahhaar bés ba nga xamante ni danaan borom di naan kan moom moom nguur tey ko moom mooy borom bi nga xam ne al waahid mooy kenn al qahhaar ki la boo xam ne borom bi nee na laa yatakallamuuna man adina lahu ar wa qaala sawaaba borom bi nee na laa yatakallamuun illaa dara kulut man azina lahu rahmaan ke yàlla jox digal mu wax te kooku wax soo baalu ñu lay wax yawma yafirru al-mar'u min akhiihi bis ba bis ki di daw frère am baayam ndeyam ak ñoo ñëpp waaw lu tax ah bés boobu waaw bés bi xam ne laa eh, kenn du waaw kenn du jariñ kenn waaw wallahi alhamdulillah borom bi ne yawma la yughni mawlan an mawlan shay'an wala hum yunsarun illa man rahima allah innahu huwa al-aziz ar-rahim gis nga lu la fi gaa yi wax nga gis loolu borom bi nee na yawma la yughni mawlan an mawlan shay'an bés la keroog boo xamante ne nii mooy yawmal fasl ndax dana inna yawmal fasli miqaatuhum ajma'in bésu dajale la bés ba nga xam ne mooy bésu tàqale entre dëgg ak caaxaan mooy seen rendez-vous ñoom ñëpp ah. bés la boo xam ne laa yughni mawlan an mawlan shay'a kenn kuy kilifa du day kamu nekkoon kilifaam dara wala moom yow soorul te kenn leen dimbali kilifa ga bu newloon ci ci ci yoon tegoon boppam ci siraatal mustaqim bàyyi njuuj njaaj kenn du ko dimbali waaye it taaliba ba bu tegul woon ci yoon wala hum yunsaru kenn du ko dimbali illaa man rahimallah ku dul ko yàlla yërëm te ka yàlla yërëm mooy ñi nga xam ne ñu ngi woon ci yoon wi waaw ñooñu borom bi dina def ñii mën a ram mu ñeneen yi ñi ay caaxaan la dañ lay mooy loo yàlla ngir seen mbiru bopp kooku kooku yow yaakaar nga ne kooku dina la jariñ ëllëg loo ot loo kon nag nañ bàyyi caaxal waaw ñooñu kon joxe yooyu boo ko joxee sëriñ bi buñ ko joxee yu mel noonu mu gis gaaya fa jàng moom seeni maam ak yooyu ñu fa doon sàmm seeni mbir di yor fa seeni tool yépp ak président ñëw ne la maa la jox domaine bi yow sëriñ bi yaa war a wax bi nga gisee loolu nga bañ waaw ne delloo naa la ko ba pare bul yem ci delloo naa la ko ndax man na koo jël joxaat ko keneen koo xamante ne nii ab fuqalee ko dugg amul ngor yàlla tere ak diine même bu dee nee nañ sëriñu diine la nga xamal ko nag ne ko laaya biir ko tama pare na ngir dégg la foo xam ne digganteeg yow moom kese la jarul ngay taxaw ci rajo yi comme li ñenn ñi jàpp ne walla ñoom itam sëriñ bi saa buy wax ak waa ji daa war a taxaw ci télé bi ñépp di wax déedéet surtout dafa am waaw bu ñëwee seet si la nga nekk ak salon moom dong walla nga woo ko wax ko lu leer ne ko ah suuf yi nga ma joxoon ne di leen sant bu baax waaye gis naa ne am na ñoo xamante ne fa la ñuy liggéey te seeni maam fa lañ ma sa nekk moo tax daal euh, dama la koy delloo waaye nag di la ñaan tamit que ne boo ko bu ma la ko delloowee bu ko jël di ko jox keneen bàyyi kook ñoom ndax nool foofu lañu am seen teraanga te seen suufi maam la woon bu yàgg ñoom ñoo ci doon liggéey maa ngi lay ñaan te di la artu nga fexe di ko jox ak keneen. waaw di sant nag ci initiative beeg yooyu ndax kat bu boobaa man naa indi lii ak lii lii mooy loolu waaw kon mooy joxe yooyu dafa war a tegu ci yoon waaw dafa war a tegu ci yow mi ñuy jox yaa war a xalaat surtout bu dee kilifa nga waaw yeneen ci waaye saa salaam alal yooyu bu ñëwoon matula mat ñëpp day seet les sens des priorités ana ñan ñoo ko war gën a ci wàllu ñàkk waaye ci ñoo xamante ne nii. boo leen joxul man na seenu ñàkk leen a jox man na leen a alak waaw ndax li nekk ci seen xol min al jaza mooy al jaza mooy euh, jéng gi muy jéng dëgg waaw <laughs> waaw mooy day euh, feebaru xol la te waa ji dafa am faiblesse li nga xamante ni mooy euh, kóolute ci boroomam loolu mooy al allahu akbar kon ñu mel noonu nga leen di suuraale waaw moo loolu nag suñu doomu jamono bu ko nit di def léegi wax naa la ñun de toute façon ñun ñi ñuy def teguñu ko sax ci ci yëfu day diine mais ku ko teg ci wàllu diine na leeral comme li Seydina Omar def ne ah yéen yaa ma'sharal muslimin maa ngi leen di seedeloo ci hakim maa ngi koy jox mu bañ mooy leeral waaw ndax nit ñi léegi dañoo nekk ñoo xamante ne nii boo waxul mën na di problème waaw te loolu comme niñ gisoon bi ñuy gis jàngat yële yow boo gisee ay nit doo taxaw naan boo man daal nañ wax lu leen neex loolu ñoo ci alcool seen affaire le kanta man jubal naa noo def yow fexeel di leen fegal lépp loo xam ne alkande la boo xam ne ci wax ci yow lañ ko mën a jële loolu fexeel nga fegal leen loolu waroo ko wax naan walla léegi kon kon daal ñoo xam ñoo xam voilà ñoom ñoo xam voilà bu ko defee seen affaire la bu ñu sonne bu ñu kiiwee it bu bu ñu kiiwee it seen affaire la déedéet waroo def lool non da fexe leeral leen waaw comme lii yonent bari sa sa def te ci moom lañ ko ñoom fii naa man jële bi mu déggee gaa yi neewul naa ñooy alko waaw déedéet dafa leeral taxaw ci kaw minbar bi xutba sant yàlla bàkk ko ne amma ba'd fa wallahi inni la anti rajul waaw boo nekkee kilifa amul di def say jëf ba pare kenn du la laaj lu tax non dangaa war a di leeral yonent lay saa saam xa dafa dégg rek am na ñuy kaas waaw mu daal di yéeg leeral protester parce que nangu d'accord li yonent bay saa saa mais incompréhension la mooy xamuñu comme la lamsaar yi defoon keroog Hunayn waaw al ansar radiyallahu anhum keroog yonent bay saa saa bi séddalee waxoon nañ ko fi xaw na yàgg yaa fay boo fàttali ko ah. diw séddalee màngum Hunayn bi jox ñoom Abu Sufyan ay téeméeri gëléem ñoom Aqram na Haabis téeméeri gëléem ñoom Nangam ñoom Abu Umayya Safwan Umayya jox ñu bari Maalik eh, eh, kii. ibn Awf mi jiite woon waa Hawaazin sax mu jox ko ginnaaw bi mu ñëwee tuub waa Lamsaar bi ñu gisee muy jox ñoom Abu Sufyaan mu ne ak gaa yooyu ñoom Maalik ibn Awf te Hawaazin ñoom lañ faagaagaloon Hunayn ne ah yonent waaye saa saam ngi jox suñu fay tamit yoo xam ne suñu jaas yi ñu ngi siit ak seen mooy sànq bu yàggul doon xare ñoom xa alal ci ñoom lañ ko jëlee mu ñëw di leen ko jox waaw yooyu yonent waaye saa saam de dajana ak ay ñoñam yonent waaye saa bi mu ko déggee biñ ñëwee wax ko ko dafa dafa daf leen dajaloo ci benn hangar wax ak ñoom discours leen waaw wax ak ñoom leeral leen ba wàllam Ansaar yépp di jooy waaw ba seen sikkim ya tooy waaw ndax ñoom incompréhension lañ amoon mais am na ñeneen ñoo xamante ne ñoom du du nañoo protester parce que incompréhension non dañoo jàpp ne wal iyaazu billah li yonent bay saasaam def war woon a def nii te kooku mooy ku mel ni maamu xawaarij ji waaw waaw moom keroog ci Hunayn noonu moom dana yonent bay saasaam boobu ba léegi maa ngi lay gis ngay séddale mën a ko ajal loo gis mën a ko gisuma nga jubal wal iyaazu billah yonent bay saasaam ne ko laqad xibta wa xasirta idaa lam a'dil ne ko kon de kuttus nga ñàkk nga perte nga bu dee ne man nekkuma koo xam ne koy jubal laa waaw ndax waa asamaan dañ may wóolu te waa suuf duñ may wóolu Seydina Umar ibn al-Khattab ak Seydina Khalid ibn al-Walid radiyallahu daal di jóg nee nañ tubay saa saa bàyyi ñu cor doq naa mu ne bàyyi leen ko nee leen laa yatahaddathu an-naasu anna Muhammadan yaqtulu ashaabahu waaw du ma may nit ñi nga xam ne bañ lislaama leen tax a jóg ak amal li ñuy xaar rek nouvelle bu bon ci lislaam du leen may ñu naan Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ashaaba day faat ay sahaaba Allah <laughs> akbar noonu la leen bàyyee mooy dafa leeral pourtant leeral na waa Ansaar leeral nit ñi saa kii amee mooy yow mi nga ne da ngay joxe njiit nga wala ministre de yi yor affaire yooyu la nga gis yi gis nga jox ñoo xamante ne gaa yi dañ naan mais lu tax mu jox diw mais diw ñàkkul na yeneen raison yoo xam ne moo tax ñoom boo leen ko waxoon ñu xam ko loolu mën na dalal seen xel loolu nag leeral leen ko ne leen ci texte yi jar na ci préciser bu boobaa bu dee gouvernement buñ kii texte yi que ne mbir mi dañ ko jox des pauvres mais dañ ko jox ay nit ñoo xamante ne pour des raisons yoo xam ne personnelles yoo xamante ne nangam ak nàngam yooyu yëpp mën na tax ñu jox ko waaw loolu dafa am solo waaw loolu dafa am solo. léegi kon loolu lu am am solo la yonent bay saa saam daal di jox ñenn ñi bàyyi ñeneen ñi waaw loolu dañ ciy jànge bi mu ko defee fa atabu am ñamu bàyyi ñu xaw xunnu xaw a protester loolu dañ ciy jàng ne nit loo koo man di toll li ngay def il ne pas à l'abri de nit ñi daal di ci am gisin boo xamante ne nii du gisin bu jub waaw bu dee ndawul yàlla li sallallahu alayhi wasallam moom ci boppam mooy séddale moom ni ne borom bee joxe maay séddale boroom bi teg ko fi ngir muy séddaleel borom bi tabaaraka wa ta'aala ne wa maa aataakumu rasuulu fa xuduuhu wa maa nahaakum anhu fantahuu ne lu leen ndaw sama ndaw bi jox na ngeen ko jël lu mu leen aay na ko baax waaw na ngeen arrêté dee moom mooy jox ay nit di ci wax kan moo nekk à l'abri kan moo mucc ci loolu kon. kan moo mucc ci ngay def nit ñi di li am solo mooy yow la def en tout cas na tegu ci li nga xam ne mooy siraatal mustaqiim waaw na tegu ci loo xam ne yow sa digganteeg sa borom ëllëg di ko mën a layal mais pas ay genre euh, euh, kii yu fallacieux yooyu waaw façon foo ki yooyu ngay am jàpp ne daal yow yaa gën ñëpp yaa war a dogalal nit ñi déedéet fokk non seulement sa digganteeg sa borom mais nga koy leeral jaam yi nit ñoo ñee nga nawloo leen di leen leeral lu tax nga jël lii lu tax nga def lii waaw. yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon kon ku nekk. tu n'es pas à l'abri li ngay wax ñu daal di koy eh, ko objection yaa mais aja <laughs> waaw gars yi objection sa wax <laughs> waaw te yow bu dee da wax yow kilifa gi gis ñoo xam ne ànduñu ci waroo mer di leen réprimer di leen yónni ay policier ki gendarme ngir ñu dumale déedéet yeneen ci bari saa saa bi gars yi nii nii mais dafa wax dafa am loo xam ne ñu les pays africains wal iyaazu billah y a violence on y a trop violence ñoom daal pour ñoom tout se règle par la violence wal iyaazu billah te rek gis nga ni nguur gi def loolu ku nekk di def si këram booy bi bu nee nii doom ji tël bala ngaa nga lex waaw bala ngaa expliquer sax lex bi jalog du dialogue bi daal benn la mooy mbéj yeeg kuul yeeg yooyu mooy la dialogue walla léegi yow boo melee noonu Zamba mel noonu Demba mel noonu Astu mel noonu Logoy mel noonu Christian mel noonu monsieur mel noonu daje am woo xam ne mu ci ñun lay génne nu ngeen bëgg du du mel ni ñu. moo tax it waxee gaa di wute <laughs> li ma wax mu yónni leen gaa yi ñun ni <laughs> réprimer parce que c'est la ñoom pour ñun tout se règle par la violence wal iyaadu billah yonent lay sa sa neewul ah fexe ba xam ñan la ñuy protester mu mu mu dugalu leen déedéet dafa daf dialogue la wax dafa wax ñoom leeral leen expliquer waaw loolu yi dañ ci jàng ne kenn jombul yow li ngay def nga war koo expliquer bu dee yonent bi sa sa mi nga xam ne mooy da moom mooy dalil <laughs> moom mooy mooy dalil jëfam mooy dalil mooy tegtal ci diine mooy def jëf ay nit di kii mu taxaw di leeral lu tax mu def lan ngay xalaat ñu naan ma sëriñ di wal di walla koo xamante ne yàlla tere ab président kese la que moom daa war a def bu defee rek nee leen gongo yóbbi africain yooyu mooy bàyyi ji nekk ci kër gi walla day ñëw na yow may naa la kii wa kii jeex na amul sax te explique loolu du diine wax du diine ay bàyyi ay waajur nen laa ak xeer la ak doom nen la ma ne loolu amul ci l'islam waajur du benn xeer doom du benn nen way dañoon fu la koy waxi boo seen loo façon yu mel noonu la ay jël ay décision yoo xam ne yu brutal yoo xam ne teguwut ci lenn lu dul ci bakkanu paa bi ko def di ko jël wala meer beeg yooyu ba pare bëgg koo forcer nit ñi boo yow boo amee sax lenn bajj bajj manoo nekk cee nangu ñu bëgg laa ne alku nga alku woo fenn yonent nay saasaam ñii nii daa alal ñii daa daa xanaa bu alku doon am ñii waroon a alku te pourtant waxu leen neen alku ngeen non dafa ñëw taxaw ñëw ci minbar bi woote gaa ñëw ñu toog mu sant yàlla tudd yàlla ne amma baadu fa wallahi waat naa ci yàlla loolu dañ ci jàngee nit man ngaa waat même buñ la na loowul même bu dee ne kii digne de confiance kii mooy aminu samaa'i wal ard